أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين qaaluu nuriidu an na'kula minhaa wa tatma'inna quluubunaa wa na'lama an qad sadaqtanaa wa nakuuna 'alayhaa mina ash-shaahidiin qaala 'Iisaa ibnu Maryam allaahumma rabbanaa anzil 'alaynaa maa'idatan mina as-samaa'i تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد in tu'azzibuhum fa innahum ibaaduk in tu'azzibuhum fa innahum ibaaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal aziizul hakiim qaala allahu haadaa yawmu yanfa'u as-saadiqiina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu zaalika al-fawzu al-aziim lillahi mulku as-samaawaati wal-ardi lillahi mulku as-samaawaati wal-ardi wa maa fiihinna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 Euh, te ci njëkk moom mooy bu sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli al-jumu'ata hiina tamiilu hiina tamiilu ash-shams mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam julli àjjuma jamono ji nga xamante ne ci la jant bi daan jéng daga noonu gisoon nañ hadis bu hadisam moom sayyidina Anas ba tey radiyallahu taala anhu mu ne kunna nubakkiru bil jumu'ati wa naqilu ba'da al jumu'a ñu mu ne daan nañu teel a julli ajjuma bu ko defee ñu daal ñu daal di dem mën a noppalu maanaam sieste ci ginnaaw julli ajjuma gi léegi nag ñu war a dugg mu ne baabun iza ishtadda al harru yawmal jumu'a baabun bunte ngi nii la baax na iza ishtadda bu fekkente na dafa tar al harru tàngoor bi yawmal jumu'ati bisub ajjuma maanaam muy masala la boo xamante ne lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko yóbbu ko ci li nga xamante ne moom mooy li aju ci bisub euh, tax bisub maanaam dañ ko yóbbu ci yeneen bis yi maanaam jullik tisbaar waaye li imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko nii ngir wuute ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim ak tamit maanaam ñàkk a dogu gi nga xamante ne moom la ñàkk a ci wax ji ci ne bisub ajjuma ak beneen bés bu dul ajjuma ñoom ñoo ci yem ci ne bu tàngoor wi amee ndax danañu mën a tis julli tisbaar maanaam danañu mën a yéexee tis julli gi comme li nga xam ne noonu la ñuy yéexee yéexee tisbaar gi ci julli euh, maanaam yeneen bés yi comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon biñ tollee ci euh, waxtu julli yi ba doon wax naan bu dee waxtu tisbaar la moom julli gi day daal di nekk day bu dee julli tisbaar la dañuy daal di xaar dañuy daal di mën a xaar bu fekkente ne jullit tisbaar la bu fekkente ne dafa tàng tàngoor wu tar dafa am boobaa dañuy daal di mën a xaar comme ni bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndax inna shiddatal harri min fayhi jahannam ndax taru tàngoor woowu ci uppum jahannama la bokk maanaam loolu gisul nañ ko tamit te loolu maanaam ni mu amee ci tisbaar noonu la mën a amee tamit ci ajjuma loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ci buntu bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab haddathana Muhammad ibn Abu Bakr al muqaddami moom euh, gisoon nañ ko ñaari yoon fii mooy ñetteelu yoon bi nga xam ne ñu ngi koy gis mooy Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Bakr ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddam moo tax ta'ala mu bokk ci sëriñu imam al Euh, mi ngi génn adduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo ñoo solo ay xadiisam nag moom mooy waa euh, waa waa waa waa saxeexi maanaam ñaari borom ñaari saxeexi ñoom rek ñoom ñoo solo ay xadiisam amma ñi nga xam ne ñoom ñooy waa asxaabu sunan ñoom solo wuñu ay xadiisam rahmatullahi ala al jamii' mu ne qaala haddathana Haramiyu ibnu Umara te moom mooy Abu Rawh Haramiyu ibnu Umara te ibnu Abi Hafsa euh, al-Azdi al-Ataki euh, mu nekk Basri tamit euh, rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom jamaa solo nañ hadiis ba mu des imaam at-Tirmidhi rahimahullahu taala imam al-Bukhari solo na ci moom juróomi hadith comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee fii nag moom mooy tamit ñetteelu yoon bi nga xam ne moom lañ koy gis comme ki nga xamante ne moom mooy taalibeem bi naka noonu imam Muslim solo na ci moom juróomi hadith imam Abu Dawud solo na ci moom benn hadith imam an-Nasa'i ñetti hadith imam Ibn Maaja tamit ñetti hadith yo ñoom ñëpp nag seen sëriñu sëriñ la mi ngi génn àdduna ni ñu ko waxee léegi deux cent unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Abu Khalda ba pare mu tekki ne huwa Khalid ibn Dinar uh, maanaam moom noonu la tudd muy Khalid ibn Dinar at-Taymi uh, at-Tamimi as-Sa'di rahimahullahu ta'ala muy Abu Khalda moom mi ngi génn àdduna 152e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bi nga xam ne moom imaam al-Bukhari imaam Maajah ñoo solo xadis bi ci moom ah, xadis bi imaam al-Bukhari fii rek la ko indi maanaam moom fii rek la ko tudd dootu ko tuddati maanaam ah, mi ngi kon moom ci siqaat yi la bokk ah, rahimahullahu ta'ala mu ne na qaala sami'tu dé déggoon naa Anas ibn Malik mooy sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibnu Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di xaadim rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy al-mukthiruna eh, mu solo deux mille deux cent quatre-vingt-six eh, hadith yoo xamante ne muttafaqun eh, alayhi cent quatre-vingts la imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts hadith imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix hadith ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom tamit waa Basra la euh, rahimahullahu euh, ta'ala kon dañuy gis ne euh, sunu hadith bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo ñoom ñëpp waa Basra lañ rahmatullah mu ne mu ne yaqulu moom dégg naa ko yaqulu muy wax ne maanaam fii tamit da ngay gis ne ak dégg na maanaam moom wax maanaam haddathana moom moo am amul maanaam du hadith boo amul an ana maanaam hadith yi ñëpp dañ naan haddathana qaala haddathana qaala haddathana ba ci Abu Xalda moom mu ne sami'tu dégg naa mu ne kaana nekk mu ne mu ne moom nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza ishtadda bu tar bu daan tar albardu euh, seddaay bi bakkara da daan teelee ci julli maanaam bu fekkente ne seddaay bu tar moo daan am moom da daan teelee julli gi wa iza ishtadda waaye bu daan tar alxarru tàngoor gi abrada da daan feral bi salaat yaani mi ngi ci namm nag aljumata aljuma loolu nag moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadis bi fii waaye mu daa di wax rek baabul iza stadda al-harru yawmul jumaa te waxul acte bi maanaam ngir ne sikki sàkke gi nga xamante ne moom moo am ci ne wax ni Seydina Anas moo ko wax radiyallahu anhu wala boog al imam Abu Khalda moo ko wax rahimahullah maanaam loolu moom moo tax sikki sàkk googu am ci riwaaya bi maanaam kan moo ko wax ci ñoom ñaar loolu moom moo tax Euh, mu daal di indi xadi euh, mu daal di sikki moom tamit mu daal di indi wax ji ci ñàkk a dogu ci mbir mi a ah, mais julli ajjuma ni ñuy serale tisbaar noonu lañ ko mën a serale naka noonu ni ñuy euh, maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ngir ne ñoom ñoo bokk atte ci wàllu tàngoor bi donte lu bëri ci fuqaha yi doon rawatina ci fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne loolu du mën a nekk maanaam seral googu du man a nekk su dee ajjuma la ngir na ajjuma dafa yor ay àtte boppam maanaam nit ñi dañoo war a ñëw julli ci ak nu mu tàng tàng wala lu mu sedd sedd waaye loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne gisoon nañ ko ne léeg-léeg lu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim boole nañ ko ci ngant yi nga xam ne ñoom ñooy teree dem ajjuma wallahu a'lam waaye loolu moom mooy bu fekkente ne dafa maanaam dafa yegg ci yenn euh, niveau yi mu ne xaan mu mu mu daal di ci teg ne qaala Yunus ibnu Bukayr maanaam fii mu indi riwaaya beneen bi ci tegu ngir leeral mu ne te moom euh, abu Abubakar war dañ koy xamit Abu Bukayr Yunus ibnu Bukayr ibnu Wasib ash-Shaybani euh, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent cinquante huit cent quatre-vingt-dix-neuf yam année boobu ginnaaw euh, euh, gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom kuufi yu la rahimahullahu taala waaye martabaam du siqa waaye saduq la euh, taala mu ne qaala axbarana abu xalda maanaam kon fii da ngay gis ne mu taabaaw lay lijjanti fii maanaam mbiru ne muta xadis bi ki nga xamante ne moom moo nekk moom mooy mutaabi' bi moom moom mooy euh, Yunus ibn Bukayr al-Kufi moom moo topp maanaam moom ak Harami ibn Umara al-Basri rahmatullah alayhim alayhima ñoom ñaar ñoom ñoo bokk solo xadis bi ci al imam Abu Khalda rahimahullahu ta'ala mu ne fa qaala mu daal di wax bis salaati ci gi waaye walam yaskuril jumaa waaye tuddul bisub bi mu wa qaala Bishr ibnu Saabit ah, moom tamit ci mutaabaati la bokk moom mooy Abu Muhammad Bishr ibnu Saabit moom al-Basri moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala ñu koy dàkkantele al-Bazzaar ah, moom mi ngi ah, waaye borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute moom tamit ci niveau am ah, na ñu ne saduqun comme al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala loolu la mu ne saduq la euh, ki nga xamante ne euh, moom mooy euh, Abu Hatim ar-Razi moom dafa ne majhul du ku ñu xam amma ki nga xamante ne mooy imam ad-Daraqutni dafa ne laysa bihi ba's mooy ne kon ñoom xam nañ ko imam Abu Hatim ar moom moo ko xamul waaye loolu terewul mu am ñeneen ñoo xamante ne ñoom xam nañu ko. waaye imam ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala dafa wax na wala laysa bil asbaat maanaam ni bokkul ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu dëgër ñi dégg nga ngir ne imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala moo tax du solowul ci moom mi maanaam loolu tax imam al Muslim solowul ay xadisam kon dañuy gis ne moom tamit soloo na xadis imam al Bukhari daf ko indi rek ngir gën a dëgëral maanaaw li tax mu indi nii tarjuma waaye du ne xay waaye li ci kaw maanaam càllale googu noonu la sukkandikoowee moo tax mu indi xadis bi tamit ci bunt bi moom mu ne qaala haddathana Abu Khalda moom Bishr ibn Thabit rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abu Khalda euh, rahimahullah mu ne no qaala salla bina maanaam salla jullee na bina ci ñun amirun njiit maanaam njiit gi aljumata ajjuma summa topp qaala li Anas maanaam mu daa di wax sayyidina Anas radiyallahu anhu kayfa kaana ana naka nekk woon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli doon jullee az tisbaar maanaam moom kon lii ima riwaaya bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi mu bokk ci mu taabaaxi bu jële ko ci koo xamante ne lii comme al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu li mu wax mooy saduq la imam ad-Daraqutni dane laysa bihi ba's maanaam moom euh, garawul mu naa solowee ci moom ànd ak ne maanaam kon bokkul ci siqaat yu mag yi maanaam ñi nga xam ne dañoo dëgër këcc waaye waxam ji nii day leeral ne càllale gu njëkk gi dafa dëgër te ni mu indee wax ji ne bisub ajjuma ci boppam la woon ndax dafa ne dañoo julli ajjuma ba noppi loolu la euh, mu daal di laaj nag Seydina Anas radiyallahu ta'ala maanaam mooy ne xew euh, laaj bi circonstance mooy julli àjjuma la woon te ko lii tamit de day dëgëral ne julli tisbaar ak julli àjjuma ñoo bokk waxtu maanaam ngir na laaj bi ci loolu la jëm wallahu a'lam hadith bi imam an-Nasa'i dina ko solowaat hadith numéro quatre cent quatre-vingt-dix-neuf imam al-Bukhari fii rek la ko solo rahimahullahu ta'ala dañu gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta kenn ku ci nekk ko solo te ñoom ñaar ci saleñ muy imam al-Bukhari ak imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhima ñoom ñaari hadith bi ñaari yoon rek maanaam benn yoon rek lañ ko solo képp kenn ci ñoom ñaar ñi amma ci imam muslim imam abu dawud imam at-tirmidhi ak imam ibn majah ñoom solo wuñu hadith bi rahimallahu al-jami' mu ne baabul mashi ila al-jumu'ah baabu buntu al-mashi dox ila al ci jëm ci àjjuma imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala euh, dafa indi buntu bi mu ne baabu buntu al dox ilal jumu'ati jëm ci àjjuma wa qawlillahi a waxu buur yàlla bi ak jalla zikru jalla màgg na màggaay bu ëpp xelu mindee fi zikruhu ak tuddam mu ne fas'aw ila zikrillah ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa ne fas'aw na ngeen yittewoo ila na ngeen yittewoo na ngeen yëngu def yitte ila zikrillah jëm ci tuddug yàlla gi maanaam loolu lay leeral fii muy leeral yeneen i maanaa yoo xamante ne dana ci ñëw mu daal di indi kon li nga xam ne moom mooy bu njëkk bi mooy ne bu ñuy dem àjjuma dañuy dox maanaam dox gi kon bokkut ak faxaaw mu mu teg ci ne wa qawlillahi ak waxu bu yàlla maanaam ñaar yooyu mu ne li nga xamante ne mooy dox jëm àjjuma ak li yàlla ne faxaaw maanaam ngir ne baatu faxaaw day man a tekki comme niñ ko gisee woon ci njàlbeenu bi ñuy mbëmbëstal euh, téere bi maanaam kitaabul jumaa gisoon nañ ko maanaam day tekki ak daw maanaam loolu day tekki day day day tekki tamit li nga xam ne moom mooy ak yëngatu comme fii nii mu daal di wax ne borom bi subhaanahu wa ba wax bii mu wax ak dox gi maanaam comme dafa nuru lu mel ni lu contradictoire loolu nag lay leeral fii mu ne wa man qaala ak waxu ka nga xam ne nee na ak saayu ak dox moom al amalu moom mooy ak jëf rek wa zihaabu akuk dem maanaam kon ak saayu loolu lay tekki kon wasaa comme fii ni mu ne li qawlihi taala ngir wax ji buur yàlla wax moom aji kawe ji ne wasaalaha saayaha maanaam te defal ko yitte ak yittem maanaam mu dox wasaa mu daal di yittewoo lahaa ko saayaha ak yittem maanaam mu def ci yitte def ci coono maanaam yëngatu ci comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ne am na ay aay bari yoo xamante ne dañuy tegtale maanaa boobu comme fii nga xamante ne moom la wax wasaalaha saayaha am na tamit wa idha tawalla sa'a fil ardi fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan-nasl wallahu la yuhibbul fasad maanaam moom mooy waa ji saay saay googu nga xamante ne saa yu delloo ginnaaw ci maam ci saa yu dellu see rek maanaam saa yu demee rek daal di dummóoyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala nit ñu baax ñi rek moom baam bu ñëwee ci ñoom day mel ni ku gëm waaye su dummóoyoo rek mu daal di euh, sa'a fil ardi maanaam mu daal di commencer dox di di di dem nag ci suuf si wala book muy dox ak muy def yitte ci suuf si maanaam moom mooy muy yëngatu wasa muy yëngatu di di kër kër di am lu muy def moo loolu moom mooy saa maanaam wa saa lii si da fiihaa ngir mën caa yàq wa yuhlika muy alak alxarsa mbay wan nasla ak jur gi maanaam ba pare mu ne wallahu la yuhibbul fasaad buur yàlla day bëggul ak yàq naka noonu tamit li nga xamante ne moom mooy comme aaya bi mu maanaam am na yeneen aaya comme masalan euh, fi borom bi subhaanahu wa taala wax ne inna sa'yakum la shatta maanaam naka seen yëngatu yi ñaar maanaam maanaam yéen ñëpp seen yëngatu yi dañoo wuute maanaam loolu muy wax góor ñi ak jigéen ñi ak naka noonu mu wax tamit généralité wu nit ñi rek ñoom ñëpp daal di yéen ñëpp noonu ngeen mel seen yëngatu yi dafa wuute maanaam moom mooy li ngeen di def seen jëf yi nga xam ne moom ngeen di def mu daal di ak tamit aaya bi nga xamante ne euh, bi naan euh, wa an laysa lil insani illa ma saa te nit ki tamit amul lu dul li nga xamante ne moom mooy li mu yittewoo li mu coonowoo li nga xamante ne moom la def moom muy jëfam loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy wax ji gën a lëng ci baat bi lool moom moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ñoom aaya bii niñ ko daan jànge moom mooy mooy mooy yaa ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fambu ila zikrillahi wa zarul bay'a maanaam bu maanaam na ngeen dem ila zikrillah maanaam mu jóge ci ma al maboo maanaam bii dem nañ maanaam ah, sambu ila zikrillahi wa bay bay'a loolu moom moo tax nag mu ne Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ngir ne moom it noonu la ko daan jànge mu ne a'lamu bin naf bin nafx moom mu gën a xam nit ñi ci lu ñu naf ci loo xam ne mansuux la maanaam mooy loo xam ne dañ koo wàcce ba pare dindi dindi ko ba pare di ko maanaam wàcce ko soppi ko def ko leneen te loolu moom mu ne Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu moom tamit baat boobu noonu la ko daan jànge fafdu ila zikrillah sayyidna Umar radiyallahu anhu ne ay bu ma ko doon jàngee fasaw ila zikrillah maanaam mu bu boobaa mu firi ko daw bu boobaa mu ne danaa daw ba sama eh, lambay gi wadd maanaam nga gis ne kon li nga xam ne moom kon dégg-dégg yi am na ñaari dégg-dégg yi waaye ak lu mënti xew daw leen tamit bu fekkente ne noonu lañ ko firee itam li muy tekki moom mooy ni ngeen daw ci seen xol ak ci seen yitte gi ngeen ciy def maa waaye du daw ak tànk waaye bu boobaa ci xol bi na ngeen daw seen yéene yëpp na daal di jublu ci dam tudd ci tudd yàlla gi maanaam loolu bu boobaa lay tekki wallahu a'lam mu ne wa qaala ibn abbas sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma nee na yaxrumul bay'a maanaam yaxrumu xaraam na al bay'u njaay ak njënd gi xiina izin jamono jooja maanaam lii di daal di dëgëral li nga xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah loolu la ñu euh, euh, waroon a euh, tàmbale maanaam buntu bi li nga xamante ne moom moo tax mu noté ko moom mooy daf cee leeral ne bu xësee ba nodd maanaam bu ñu xësee ba nodd dañoo war a bàyyi mboolem lu ñuy def di dem julli ji te dem te jumaa ja lool mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ni dem te jumaa ja la mu ca namm moom mooy dox ji dem gi Euh, maanaam moom mooy ni lépp loo xamante ne dafa wuute ak loola rek dañ ko war a bàyyi naka noonu tamit ne dox ji lañ ci maanaam fat aw dox ji lañ ci jublu dem ji te def ko yitte loolu lañ ci jublu waaye tekkiwul daw ngir ne xadis dina indi xadis boo xam ne bi muy tegtale moom mooy du daw waaye dox dem ànd ak dal ànd ak wegeel loolu mooy li nga xamante ne moom lañ ci jublu li nga xamante ne tamit kon moom mooy lépp loo xam ne dafa wuuteeg eh, dem jàkka ja rek man dem jumaa ja ci bis booba rek lool day daal di nekk loo xamante ne dafay xaraam ngir ne borom bi subhaanahu wa taala moom moo ne fasaw ila zikrillahi wa zarul bay'a dem leen ci tudd yàlla gi te ngeen bàyyi li nga xamante ne moom mooy njaay meeg njënd gi moo tax mu ne sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mu ne yahrumu day xaraam al bay'u njaay meeg njënd mi xiina idin jamono jooja maanaam njaay day daal di albayu njaay mi day daal di xaram ci jamono jooja maanaam mooy période bi nga xamante ne ci lañu commencé ne eh, léegi dem leen eh, maanaam ñu noddu rek boobaa mbooleem xeetu njaay eh, rek day daal di xaram loolu nag moom mooy li nga xamante ne ci ñi nga xamante ne comme niñ ko gisee woon ñooñu la julli war bokk na maanaam ñooñu la dem julli ji juma war bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy masala bi ñaar beneen masala daf cee juddoo moom mooy ne ñoom ñëpp gannaaw ba ñu dëppoowee ci ne dafa xaraam maanaam muy fuqa boolem fuqaha yi loolu ijmaa ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne bu ñu xësee ba nodd njaay dafa xaraam ci ñi nga xamante ne ñoom la dem julli ji jumaa war amma li nga xamante ne moom mooy ñaari masala yooyu wuute nañ ci bu njëkk bi moom mooy njaay moom lan mooy atteem tey bu fekkonte ne masalan dañoo noddu ñu tàmbalee noddu ñu dégg ko ñu commencé jaay waa saa jaay ma sa téléphone bi nga yor ma ne la waa baax na am li ñaata ngeen maanaam nga wax njëg gi ñu jaay ko léegi njaay boobu lan mooy nekk acte bi bu boobaa loolu foofu la ñu wuute masala bu njëkk bi mooy loolu borom xam-xam ne rahmatullah am dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o hanafiyyi ak shafi'iyyi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne njaay moomu dafa xaram waaye nag eh, njaay gi moom dana wéy maanaam mooy ne kenn du ne njaay gi dañ koy firi amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha u maliki ak xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne njaay gi dafay nekk loo xamante ne Euh, gannaaw ba mu xaraamee dafay daal di firéeku ngir ne dafa takkoo ak mbir mi ci boppam waxoon nañ ne la la xanafi rahmatullah maanaam euh, euh, maliki rahmatullah alayhim ñoom ak shafi'i foofu ñoom dañoo nuroo waaye ci masala bi dañoo wuute ngir ne ndax ñoom dañoo jàpp ne mbir mi maanaam laazim la maanaam maanaam njaay mi maanaam dafa takkoo ak tere gi wala boog dafa dëkkaale ak tere gi ngir mu jaawar la foofu la ñu wutee ñoom waaye ñeneen xanafiye yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom fi ñu wutee mooy hal nahyu yaqtadil fasaadu mutlaqan am la maanaam mooy ne xanafiye yi ñoom dañoo jàpp ne tere gi su amee day xaraam nga def ko waaye du yàq li nga xamante ne moom la mbir mi li nga def jug amma ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaabila yi rahmatullahi ñoom da koy yàq carrément kon ñoom wute wuñu foofu problème bi maanaam ñoom du nekk foofu mais lu tax Maliki ak Shafi'i alors wuute ci masala bi foofu loolu li tax moom mooy ne ci Maliki rahmatullah dañ koo jàppee comme lu takkoo ak mbir maanaam tere yi dañ ko tere ngir jëmmi boppam maanaam njaay mi ci boppam dañ koo tere ci jamono jooju njir jëmmi boppam amma li nga xamante ne moom mooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne njaay mi dafa dëkkaalee rek ak li nga xamante ne mooy julli jumaa ji maanaam dañ koo tere ngir jëmmi julli jumaa ji ci jamono jooju loolu kon moom mooy wuute gi nga xamante ne moom la ñu wuute lii moom moo waral borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute ci anam ji ci masala bi waaye masala usuliyé bi nga xamante ne maanaam ñoom la ñu jàpp ñoom ñaa ñoom la ñu bokk moom mooy ndax tere day waral ak yàq waaw wala déet lii moom ñoo ko nuroo léegi maanaam même masala boobu la ñëpp bàyyi xel maanaam loolu nag moom mooy li nga xamante ne euh, ba pare ànd ak wuute ci niñ ko gëndalee ci Shafi'i ak Maliki yi rahmatullahi ala al jami' amma kon fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim ñoom lañuy jàpp ne njaay moomu day xaram waaye tamit day nekk loo xamante ne dañ koo war a firi ba mu def su fekkente ne dafa am maanaam jëmmi la nu jaay dafa am lu ca soppeeku masalan bu xar mi dañ ko xës nañ ko rendi maanaam njaay kenn doot ko mën a firiiti maanaam mooy day wéy ma masalan tey boo boo ma jaayee am xar ma rendi xar mi maanaam jamono jooju bu bu dee dag ma jaayee am xar njaay mi day xaram waaye bu fekkente ne damaa mujj dem rendi xar mi bu boobaa comme dootu mën a delloo mën a delloo xar mi maanaam loolu moom mooy tax njaay mi dootul du du di wéy waaye nag dañ may laaj ma delloo la lu tolloo lu xar mu nuroo xar mooma maanaam loolu bu boobaa loolu lañ may laaj am amma euh, li nga xamante ne tamit moom mooy masalan euh, fuqaha amma fuqaha hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne njaay mi du sax lañ koy firi dafa yàqu kaar maanaam dafa sax fasuwul bañ koy bañ naan yàqu nag yàquwul maanaam njaay bi ci jëmmi bopp moo amul voilà maanaam mi ngi mel na tey benn waaye bu ñëwoon euh, benn benn ab ab chrétien masalan wala ab juif wala keneen daal di ñëw takk ab jullit bu jigéen maanaam sëy bi ci boppam moo amul bañ naan dañ koy firi kenn du ko firi maanaam loolu maanaam noonu dong la mel wallahu a'lam mu ne waa am na tamit beneen ñaareelu masala moom mooy ndax njaay rek moom moo ci am waaw wala déet moom la imam al-Bukhari rahimahullah di junj ci masala bii mu ñëw mu ne wa qaala Ata te moom imam Ata ibnu abi Rabah rahimahullahu taala mu ne taxrumu dafay xaraam as-sana'atu mboolem jëf yi jëf yi maanaam eh, defar yi kullaha lépp maanaam moom mooy li nga xam ne moom mooy xaraam moom mooy sëy de takk sëy day daal di xaraam Euh, euh, li nga xamante ne moom mooy euh, liggéey bu mu mën a doon xeetu liggéey bu mu mën a doon jamono jooju day xaram ak mboolem mbir daal li nga xamante ne bokkut ak maanaam jëf yi lépp dafay xaram jamono jooju léegi nag moom lay wax fii nii loolu nag la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit wuute ci ñaareelu masala maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim ci ñooy xanafiyyi ak Maliki ak Shafi'i rahimahumullah ñoom dañoo jàpp ne lépp dafa xaraam comme ni njaay mi xaraame amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Hanabila yi rahmatullah alayhim euh, ñoom dañoo jàpp ne njaay mi rek moo xaram maanaam leneen li ci def xaraamul waaye la waral ñoom ñu jàpp loolu mooy dañoo jàpp ne alquran njaay la tudd ci boppam waaye dinañ gis ne Euh, xaqiqatan li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy waxu jumhur rahmatullah alayhim te moom mooy lan moom mooy ne njaay mi ci boppam maanaam yeneen yi ci des moom njaay mi ñoo nuroo ngir ne njaay mi li tax ñu tere la ko moom mooy euh, li mu lay teree toppatoo yëfi dem jumaa ji te loolu noonu moom moo tax tamit kon ñu tere itam li nga xamante ne moom mooy mboolem yeneen jëfi wallahu a'lam mu ne wa qaala Ibrahim ibn Sa'd te moom mooy ibn ah, Abdurrahman ibn Awf moom ah, Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf maanaam muy sëtu ah, moom Abdu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri rahmatullahi alayhi mu ne an az-Zuhri mooy al-Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu ne iza azzana su noddee al-mu'azzinu noddukat bi yawmal jumu'ati bisub àjjuma wa huwa fekk moom musaafirun di mu nekk aji tukki fa alayhi day war ci moom an yashhada ci mu teewe julli ji maanaam fii imam az-Zuhri rahimahullahu taala dafa wax wa waajutum ranke maanaam joo xam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci te wax nañ ci wax yu bëri waaye ngir mu def na koo tënkee nii maanaam ne imam az-Zuhri rahimahullahu taala dafa ne comme ni wax ji ni ne maanaam bu fekkente ne ajjuma dafa jot maanaam fekk yow ngay tukki nga dégg maanaam ñu daal di euh, noddu nga dégg noddu gi yow en tant que ku tukki da nga war a dem fekk ji julli gi maanaam loolu moom mooy ne euh, kon moom ci wax gi bu ñu xoolee zahiru wax ji moom mooy ne musaafir julli gi du ko wàcc waaye loolu wax la joo xamante ne toqal nañ ci imam az-Zuhri wax ju wuuteeg loolu tamit maanaam comme ni nga xamante ne noonu la nekkee waxu yeneen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci kaw loolu kon dañuy daal di gis ne comme euh, maanaam ne ijmaa am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci kii tukki moom julli jumaa daf koy wàcc waaye nag wax ji bu boobaa li nga xamante ne moom la mën a tekki wallahu a'lam mooy ne maanaam bu fekkente ne nit ki dafa nekk ci biir jàkka ji maanaam wala ci biir jumaa ji ñu noddu bu boobaa du mën bàyyi rek daal ne gaa yi julli leen man musaafir la loolu du ko man maanaam lool la wax ji di tekk muy benn wala boog beneen bi ci des moom mooy ki nga xamante ne mooy aji tukki ji su fekkente ne euh, dafa ñëw fekk ci benn nekk dem maanaam romb ab dëkk wala boog mu nekk ci benn dëkk fekk dafa tukki ñu dégg mu dégg nodd bi bu boobaa day daal nekk lu ñu sopp ci moom mu dem fekke ji jumaa ji loolu maanaam fa alayhi du nekk ne daf koo war mu nekk war goo xamante ne li muy tekki moom mooy ne dafa nekk farata ci moom waaye amaana maanaam bu boobaa li muy tekki moom mooy ne ki tukki ànd ak ne juma wàcc na ko mu dem julli ji juma mu gën mu toog maanaam loolu moom la wax jooju di tekki wallahu aalam léegi nag fii tamit mu am beneen masala boo xamante ne borom xam-xam yu wuute nañ ci rahmatullah alayhim bu njëkk euh, bu njëkk bi moom mooy ku tukki kañ mooy kañ la ñuy maanaam euh, ndax maanaam tukki bisub ajjuma ndax dagan na waaw wala déet ak kañ lay dagan ak kañ la dul dagan loolu tamit boroom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha hanafi yi ak maliki yi rahmatullah alayhim ñoom daganal nañ tukki gi bu fekkente ne euh, diggante euh, fajar gi la maanaam li ko dalee ki fajar gi la jëm kaw loolu dagan na amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom li ko dalee ci fajar gi maanaam tamit eh, ñoom li ko dalee fajar gi eh, bu xaree rek bu boobaa day daal di xaraam ci nga daal di tukki ci bisub àjjuma jooju ba mu des su fekkente ne dana la leer ne da nga tafeek maanaam da nga fekke àjjuma ci beneen dëkk maanaam lu dul loolu rek dafay xaraam amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi yi ak maliki rahmatullah alayhim wax nañ ne ne dagan na waaye dañ koo sip ba mu def su fekkente ne xam nga ni da nga dajee ak lan maanaam ne jumaa gi di nga ko euh, di nga ta di nga di nga mën a fekkee jumaa feneen maanaam ci beneen dëkk loolu moom mooy benn waaye loolu ñoom ci cibel layam waaye beneen mbir bi nga xamante ne ñoom ci la ñuy waxee nañ ci la dagan foofu tamit ñoom ñaar wuute nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha wa hanafi rahmatullah alayhim ñoom ginnaaw noddu gu njëkk gi la ñuy wax ngir ne euh, hatta njaay mi ñu doon wax léegi kañ lay xaram maanaam moom mooy ginnaaw noddu bi ci lay xaram te ñoom noddu bi ñuy bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jumhurul ulama ñoom buñ nee la njaay dafa xaram li ñuy ci jublu moom mooy jamono bu ñu noddee ñaar nodd bi nga xamante ne moom mooy nodd bi imam bi di di di ñëw di di di toog di fekke ñu noddu ngir ne bu ñu noddee ba nopp rek day daal di jug xutba maanaam noddu boobu moom ci lay xaraame amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha xanafi xanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne maa ngir ne ne ne nodd gi alquran wax ne iza nudiya lis salati min yawmil jumaa donte njëkk ji amul woon jamono yenente bi sallallahu waaye comme que nodd la te bisu àjjuma lañ ko jagleel maanaam bu boobaa nodd googu moo ñuy wax ñoom kon nodd njëkk gi la ñuy wax ci mbooleem masala yi nag foo déggee ñu naan bu ñu noddee nangam day xaram ci bisu ci wala nangam mooy atte ginnaaw noddu wala yu mel noonu ci euh, jullik ajjuma fuqaha xanafi yi rahmatullah ñoom nodd bu njëkk gi lañ ci bàyyi xel yeneen fuqaha yi rahmatullah alayhim ñoom nodd gi nga xam ne moom lañ bàyyi xel moom mooy ñaareelu nodd gi wala boog mooy nodd gi nga xamante ne mooy nodd bi nga xam ne ci la imam bi di jógee xutba ginnaaw ga te loolu moo gën a dëgër insha allah ngir jëf Seydina Usmaan bi radiyallahu anhu ne ba ñu noddee ci la jóg taxaw comme di imam Seydina Omar radiyallahu anhu doon waaj a jóg taxaw maanaam jóg jógoon taxaw bay waaj a tàmbali xutba bi ci la Seydina Usmaan radiyallahu anhu dugg ci am na nag beneen mbir boo xamante ne ñoom ñëpp ànd nañ ci mooy su fekkente ne nit ki fu mu dëkki dafa sori boobaa te xam ne bu ñu xaaree ba ñu nodd ba noppi bu ñëwee julli gi da maanaam bu boobaa moom dafa war a teel a jóg balaa julli gi di ko rëcc maanaam masalan tey bu fekkente ne bu ma waree dem julli ji jumaa danaa def waxtu ci yoon bi du ma bàyyi ba ñu noddu may doog a jóg di dem parce que bu boobaa bala maa yegg xutba bi jeex ba bi julli ba julli gi jeex bu boobaa damay daal di teel a jóg dem loolu moom mooy li nga xamante moom tamit dëppoo nañ ci amma li nga xamante ne kon moom mooy fuqaha o Hanafi rahmatullah alayhim ci wàllu tukki itam ñoom nodd bi lañ bàyyi xel maanaam nodd bu njëkk bi amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom zawalu shams la ñu bàyyi xel maanaam mooy bu jant bi jéngee maanaam mooy bu waxtu wi duggee waxtu wi moo xam sa juma tàmbali nañu Euh, nodd nañ wala noddaguñu waaye jant bi jeng na moom mooy ne waxtu bi dugg na waxtu àjjuma te mooy waxtu tisbaar dugg na kon bu boobaa tukki dalay daal di xaraam ci jamono jooju loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñu wuutee borom xam-xam yi rahmatullah alayhim fuqaha u shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom tamit jàpp nañu ne fajar gi maanaam euh, comme niñ comme ñoo xanafi xanaa bi lay bokk rahmatullahi alayhim ne ginnaaw fajar gi day daal xaraam nga tukki waaye fuqaha u Shafi'i rahmatullahi alayhim yokk nañ ci ne guddig àjjuma maanaam li ko guddig àjjuma dañoo sib ku ci tukki maanaam allahumma ba mu def su fekkente ne jàpp nañ ne bu ma yeggee danaa mën a fekkee li nga xamante ne moom mooy euh, julli gi ci beneen dëkk loolu moom mooy li nga xam ne ci la ñu wuutee rahmatullahi alal jami' amaan na li ci gën a wér nag moom mooy ne comme li Seydina Omar wax radiyallahu anhu aljumaatu laa tahbisu anis safar maanaam julli ajjuma maanaam du tax nit ki ba bañ a julli ji amaa nag mboolem ñi wax ne dafa xaraam wala daf dañ ko am na ay cas de yoo xamante ne yooyu dañ koo setti maanaam moom mooy masalan ku war a dem aji ji te tukki bi mënu koo def lu dul bis boobu wala boog ki nga xamante ne dafa am dafa nekkoon ci tukki déjà maanaam wala ba pare ragal tafe mais bu bu bu bàyyee ñam àndal dem julli ji dana leen rëcc danañ ko rëcc te dana réer ak yu mel lu yooyu moom mooy nga xamante ne dañ ko ci génne wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana ali ibn abdullah te moom imam ibnul madini abul hasan al basri rahimahullahu ta'ala gën a at 261 année génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta ba mu def ci um, uh, sunan imam al-Bukhari uh, ba mu def ci Sahih imam Muslim ak sunan ibn Maaja rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana al-Walid ibn Muslim te moom mooy Abul Abbas al-Walid ibn Muslim al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Euh, di euh, euh, Dimashqi maanaam nekkoon waa Sham waa Dimashq génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam tamit nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Yazid ibn Abi Maryam te mooy Abu Abdullah Ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala moom tamit waa Sham la mi ngi génn àdduna 144 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathanaa Abaayatu ibn Rifaa'a moom mooy Abu Rifaa'a al-Ansaari az-Zuraqi rahimahullahu ta'ala moom waa Madina la mooy Abaayatu ibn Rifaa'a ibn Raafi' ibn Khadija an-Nasaari radiyallahu ta'ala anhumaa maanaam euh, di doomu euh, Seydina Rifaa'a ibn Raafi' radiyallahu ta'ala anhu moom tamit ci siqaat yi la bokk bokk ci taabi'i euh, rek ay xadiisam tam nekk ci kutubu sitta mu naan na wa qaala adrakani abu absin muy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddoon Abdurrahman ibn Jabr ibn Amr ibn Zayd dañoo xam dañ koy xamal Abdurrahman ibn Jaabir radiyallahu ta'ala al-Awsi al-Khazraj al-Awsi al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi gën a adduna 36e année laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna trente-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soixante-dix ans la dund moom nag euh, ay xadiisam ah, mi ngi ci euh, Sahih imam al-Bukhari bii xadis rek la ci am ak sunan imam at-Tirmidhi ak sunan imam an-Nasa'i maanaam euh, ñoom rek ñoo solo ci moom ba pare Sahih Bukhari ba mu def amul beneen xadis bii rek la am sayyidina Abu Abs radiyallahu ta'ala anhu al ansari eh, Abdurrahman mooy turam ibnu Jabir wala boog ibnu Jabir al an al awsi al ansari eh, radiyallahu eh, ta'ala anhu moom tamit ñu ngi koy rob Baqiya maanaam moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk la woon Hunayf ibn Khuzafa radiyallahu anhu mooy ki njëkkoon a denc sayyidatuna Hafsa radiyallahu anha maanaam Seydina Xunays boobu radiyallahu anhu ñoom bi ñu gàddaayee moom la ko boole woon mu nekk mbokkam ah dégg nga mu bokkoon tamit ci ñu borom xam-xamu saxaaba yi radiyallahu anhum ñu mag ñi ah nekkoon tamit koo xamante ne fekke na Badar maanaam bokk na ci saxaaba yu mag yooyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bi hmm, nga fay soir bi ma ko ci yokk wa fekk nee na <laughs> nee na tafe na ak man kon mu ne an daf ma da daf ma daf ma dab dégg nga wa ana fekk man azhabu maa ngi dem ilal juma te jëm ci ajjuma fekk ñoo maa ngi doon dem jumaa moom nag mu daal di may dab radiyallahu anhu fa qaala mu ne ma sami'tu dégg naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne man képp koo xamante ne ighbarrat pënd na qadamaahu ñaari ndëggu tànkam bi fii sabilillahi ci yoonu yàlla haramahu dana xaramal allahu bur yàlla alam naar sawara maanaam yàlla dana ko xaramal ci mooy comme dëggu tànk yi xaraam na ci sawar mu ngi mel ne comme ne waylun lil aqaabi minan naar maanaam xadis boobu gisoon nañ ko bi ñu tollee ci ci kitaabul euh, wudu ah gisoon nañ ko dégg nga euh, moom bii tamit noonu la mel maanaam mooy euh, li nga xamante ne moom la wax fii tamit daanaka mook boobu ñoo nuroo waaye ci sasaan bi moom mooy ne képp koo xamante ne tànk dëggu tànk yi dafay dëgg ci dem ci lu baax bu boobaa yàlla da comme xaraamal day xaraamal tànk yi sawara bu boobaa jëmm ji yëpp da koy xaraamal sawara tamit maanaam loolu la ngir ne tànk yi ci jëmm ji lañ sax kon loolu moom mooy ne képp koo xamante ne boobaa li mu wax nag ni ku xamante ne su ndëggu ta lii day tegtale li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mooy day wane ngëneel gi nekk ci di dox di dem julli ji àjjuma loolu moom moo tax xattaa boo yoree war waay sax maanaam nga takk nga nga nga teg ko foo xamante ne di nga mën a dox benn partie quand même ngir mën a dem julli ji ci jumaa ji maanaam waaye bul dawal ba ci biir ak biir jumaa ji wala bokk ci ñu teg bu jumaa ji maanaam nga xamante ne yow da ngay tëj sa oto rek daal di daal di daal di daal di jéggi tëli bi dugg maanaam bul def noonu maanaam teg ko foo xamante ne di nga dox ay quelques minutes quand maanaam ngir mën a dem ci jumaa ji loolu ànd ak ne dox moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën ngir xadis bi beneen bi ci def moom mooy pënd gi tànk yi pënd nag maanaam jubluwu ci ne faw tànk gi pënd maanaam bu fekkente lim ci jub maanaam ngir ne jamono jooju li ëpp li nit daan dox ci yoonu yàlla wala boog daan dem maanaam ak tànk lañ ko daan loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ci namm loolu moom mooy ñaareel bi beneen bi ci def moom mooy masala beneen masala bi moom mooy ndax ku war oto maanaam ndax dinañu mën a jéggi comme buñ naan jéggi jéego boo jéggi bu ne maanaam tiyaaba yiñ la ci dig maanaam wala ba ngëneel yi nga xamante ne moom lañ la ci dig ngir est ki nga xam ne moo yor oto masalan wala boog maanaam wala mu war fasam maanaam dana am tiyaaba boobu li gën a dëgër moom mooy ne waaw dana ko am donte ki dox ak tànkam moo koy gën ngir ne bu boobaa léegi li ñuy laaj moom mooy bu dee nit ki war bu boobaa moom ngëneel gi ci nan lay toll bu boobaa dañ naan ko moom day tollook jéego yi la war maanaam masalan tey su fekkente ne euh, fas la war maanaam fas wi comme jéego tànkam maanaam bu tegee benn tànk bi fi mu koy tegaat fële maanaam loolu rek lay tollook muy nekk benn jéego loolu la ñuy wàññi muy nekk jéegoom donte ci dox nag moom mu koy gën ngir lan ngir ne yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam sayyidat Aisha sawaabuki ala qadari nasabuki say tiyaaba day askanoonte ak li nga xamante ne moom mooy sa gi ngay def ñetteel bi ci maanaam bu boobaa beneen ma mbir mi ñu mën a laaj tamit moom mooy bu dee oto nag boobaa nan la nan lañ koy mën nag natte bu boobaa dañ naan la euh, pneu yi maanaam tuuru pneu bi ni muy def loolu moom mooy tollook jéego bu fekkente ne tamit dañuy euh, euh, beneen masala bi nga xamante ne tamit moom moo ci am fii moom mooy yoonu yàlla gi maanaam loolu day tegtale ne nit bu jëlee tànkam di dem ci lu baax maam di dem foo xamante ne woo wooteeg yàlla la di dem foo xamante ne dañ fay jàngee diine wala book dañ fay fàttalee yàlla wala dañ fay tuddee yàlla mu ngi ci sabilillah mi ngi ci yoon yàlla loolu tamit moom lay tegtale. wal ngir ne eh, te dem ajjuma ci loola la bokk ci yoonu yàlla la bokk ngir ne saxaaba bi radiyallahu anhu moom moo solo xadis bi te comme ni nga xam ne noonu la ko eh, usuli yu ne di waxe ar-rawi adra bima rawa ki solo moo gën a xam li mu solo loolu day tekkale ne loolu moom mooy li ñu namm ci yoonu maanaam bokk na ci lu ñu mën a dugal ci yoonu yàlla wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari dina ko solowaat hadith numéro deux mille huit cent onze imam at-Tirmidhi dina ko euh, solo hadith numéro 1632 imam an-Nasa'i dina ko solo hadith numéro 3116 ak euh, imam Ahmad ibn Hanbal dana ko solo hadith numéro 15935 maanaam waxoon nañ ne la Seydina euh, Abu Abs bi radiyallahu anhu maanaam ñii ñoo solo ay xadisam bu ñu xoolee ci kutubu sitta imaam al-Bukhari imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i ñoo solo ay xadisam maanaam loolu moom moo tax imaam Muslim solowul xadis bi ak ñeneen imaam lool moom euh, wala boog loolu moo koy leeral wallahu a'lam wa qala bil isnad al-muttasil fi awwal al-kitab haddathana Adam te moom mooy al imaam Ibn Abi Iyas Abul Hasan al Asqalani al Khurasani Adam Ibn Abi Iyas rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna deux cent vingt deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam Bukhari imaam At-Tirmidhi imaam An-Nasa'i imaam Ibn Maaja ñoom ñoo solo ay hadiisam imaam Muslim ak imaam Abu Dawud solo wuñu ay hadiisam ah, mu ne qaala haddathana Ibn abi Zib te moom mooy al imaam Abul Haaris Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Haaris ibn abi Zib Abu Zib nag Hisham la tuddoon Hisham ibn Shu'ba ibn Abdullah ibn abi Qays noonu la tuddoon euh, rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Abdurrahman maanaam nga gis ne maamam maamaati maamam moom lañ daan wax abu euh, abu Zib moom mi ngi génn àdduna 80 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw gàddaa yonent bi a alayhi wa sallam hadith am nekk ci kutubu sitta mu naan mu ne euh, moom ak ñoom imaamu Malik ñoom ñoo ay nekkoon ay maas maanaam nekkoon Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam donte moom mi moo ko mag tuuti. Ah, waaye ñoom ñoo nekk ndoo woon Madina nekk fa imam yu mag kenn ku ci nekk yoron sa ay jotaay maanaam ak say ndongo maanaam taalibe yi daan ñëw di di jàng ci ñoom lu bari rahmatullah alal jami mu ne qaala az mu ne annahu qaala mu ne ah, mu ne qaala az-Zuhri imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ah, Abu Bakr ta'ala gane adduna cinquantième année ginnaaw neuf cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta mu an Sa'id moom mooy ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Muhammad al-Qurashi al-Makhzumi génn àdduna quatre vingt mooy Sa'id ibn al ibn al-Hazan rahimahullahu ta'ala di taabi'i bi gën a mag ci taabi'i yi ci xam-xam ak cell ak ak rahimahullahu taala bokk ci fuqaha sab'a yi kon maanaam at boobu la génn adduna at boobu ñu bëri ci ñoom génn adduna wa abu sal wa abi salama te moom mooy abu salama na abdurrahman naaw nga xam ne turam moom mooy kunyaam moo dégg nga Euh, donte wax nañ ne Abdullah la tudd wala Isma'il dégg nga euh, muy doomu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn adduna tamit 93 jàpp 94 année mooy at boobu ci la génn adduna moom itam euh, rahma moom foofu soo fuqaha saba yi lu bëri ci lañ génn adduna rahmatullahi al jami' an Abi Hurayra Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ad-Dawsi gën a siiwee ci dàqantalam Abu Hurayra radiyallahu anhu gën a adduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ëpp li mu solo ay xadis cinq mille trois cent soixante-quatre xadis moom mooy li nga xam ne moom mooy trois cent vingt moom muttafaqun alayhi imaam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-treize xadis Muslim wéetoo ci quatre huit xadis xadis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu warda an nabi mu ne an nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi mu ne wa haddathana Abul Yaman te moom al-Hakam ibn Nafi' al-Himsi al-Bahrani rahimahullahu ta'ala maanaam mooy dafa tàmbali waat beneen càllala maanaam mënoon na fi indi xaa xaa xaddasana mën na mu daal di rek wax xaddasana maanaam ngir nañ yegg si na sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu xam nañ ne fi mu yegg si fii ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam la jële moo tax mu daal di jëlaat beneen xadis bo beneen càllale boo xamante ne day indi waat jëmmi xadis bi moom mooy kon Abul Yaman Hakam Nafi al-Himsi al-Bahrani génn àdduna 138 ane génn àdduna ane ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa imam al-Bukhari rek la nekk sëriñu musoloo ci moom lu bare bare bare waaye hadith bi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala akhbarana Shu'ayb moom mooy Abu Bisr Shu'ayb ibn Dinar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala génnaat 962 an ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an az-Zuhri mu imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri wax nañ ko léegi mu ne annahu qaala akhbarani nettali maanaam ki ko wax moom mooy Abu Salama ibn Abdurrahman maanaam nga gis ne ah, az-Zuhri dafay wax ne an Abi Salama ah, waaye tamit dafa wax ne dégg maanaam maanaam jàng na ci Abu Salama maanaam kon nga gis ne euh, mu daal di indi li nga xamante ne moom mooy euh, riwayat bi naka la demee maanaam moom mooy ne moom moo ñëw dégg ñu soloo ko ci moom mu daal di ñëw nettali waat ko ko maanaam kon zahiru mbir mi mooy ne ci Sa'id ibnu Musayyib la njëkk déggee wax ji maanaam ginnaaw gi ci la ñëwee waxaat ko euh, Abu Salama maanaam Abu Salama ne ko waaw mu daal di wax axbarani maanaam kon loolu moom mooy zahir moom moom mu ne anna Aba Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na sami'tu fii tamit da ngay dégg mu ne sami'tu dégg naa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne iza uqimat suñu taxawalee as-salaatu julli gi maanaam bu julli ko taxawalee mooy bu ñu bay waa bay julli fala ta'tuha bu leen ko dikkee te na di daw maanaam kon fii nga gis ne daw fii bokk ak fële nga xam te ne moom la wax kon bu ne fasahu ila zikrillah aaya bi su ko waxee kon dañuy daal di xam ne jubluwuñ ci daw ak tànk ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ko waaye li mu ci jublu moom mooy kon maanaam bu dee foofu dañ koy tuddee daw ci xol bi lay tekk mooy ne na sayi tépp wëlbatiku daw jublu ci yàlla daw jublu ci jumaa ji daw jublu ci li nga xamante ne moom mooy tudd yàlla gi nga xam ne mooy xutba gi loolu lay tekki ci xol waaye bu fekkente ne euh, euh, saa moo tax imam al rahimahullahu taala indi wax jee maam ngir dëgëral ne firi googu noonu maanaam ci zahir firi saa maanaam bii tekki ak saa yu bii tekki ak yitte woo ak def yitte dox ko maanaam def ko loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër ci masala bi moo ne waxtu haa te na ngeen ko dikkee tamshuuna ngeen di dox comme li nga xam ne noonu la tuddee buntu bi ba am mashu ilal jumaa maanaam na ngeen di dox alaykum fekk mi maa ngi leen di dénk nag euh, as-sakina fekk maanaam wala boog alaykum fekk mi ngi ànd ak yéen mi ngi ci seen kaw as-sakinatu ak dal maanaam na ngeen dox ngeen dal fama adraktum lépp loo leen fekke fa sallu na ngeen ko julli wama faatakum lu leen fa itam faati mu ngeen mottali comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon te masala bi ak masala yi aju ci nan la ñuy mottalee loolu tamit leeroon na amma bu dee ci jullit moom da daal di jóg bu fekkente ne benn rakka moo la rëcc bu boobaa da ngay daal di jóg rek mottali ko wallahu ta'ala alam maa bu fekkente ne benn euh, maanaam matul rek maanaam te comme ni ñu gisee woon la maanaam nga xam ne Hanafi rahmatullah loo man ci fekke baax na maanaam xattaa ci boo fekkee euh, toog taaya bi sax baax na bu boobaa da nga daal di mën a jóg mën a mottali maanaam julli gi amma ñi nga xam ne ñooy jumhur rahmatullahi alayhim mooy ne ñoom faaw nga fekkee rakka bi maanaam rakka bi pour mën a julli pour mën a jóg julli euh, ñaari rakka amma soo fekkee ne imam bi rukkoo na ñaareelu rukkoo ñaareelu rakk maanaam rukkoo na ñaareelu rakka bi ba yékkeetiku ba ni sami Allahu liman hamida yow soo ñëwee loo fekkee après ginnaaw bi da ngay daldi julli da ngay daal di jóg julli mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ne mooy li eh, nga war a doxalee wallahu taala alam eh, hadith bi imam Bukhari indi woon na ko hadith numéro 636 bii tamit romb lañ ko jeex na dootuñu ko gisati insha allahu taala ci Sahih bi imam Muslim indi na ko hadith numéro 602 ñeenti yoon imam Malik indi na ko hadith numéro 69 ak 175 ci Muwatta imam eh, Euh, imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 572 ak 573 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 327 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 861 imam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 775 euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko lu bare bare kon gis nañ ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jami' wa qala bil isnad al-muttasil fi awwal kitab ilay haddathana Amr ibn Ali te moom mooy al-Fallas rahimahullahu ta'ala Euh, nekk euh, imam bu mag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise bokk ci sëriñ ñi nga xam ne ñoom ñooy waa saabu kutubu sitta mooy Amr ibn Ali ibn Bahr ibn euh, al-Sayrafi al Abu Hafs mooy dàqantalam gane adna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn ci bisub àllarba boo xamante ne euh, juróomi fan rek moom moo de ci weeru Zul Qi'da deux cent quarante-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta comme niñ ko gise woon moom sax sëriñ la ci waa xaabu kutubu sitta dafa bokk ci juróom-ñeenti ñooñu rahmatullahi ala al-jamii' man qaala haddathanaa wala qaala haddathanii Abu Qutayba te moom mooy Salam ibn Qutayba euh, euh, ash-Sha'iri moom mi ngi génn adduna deux centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay nekk ci kutubu sitta bu Basra mu ne an Ali ibn al-Mubarak moom tamit ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta al-Hana'i al-Basri moom tamit noonu la rahimahullahu ta'ala an Yahya ibn Abi Kathir moom mooy Abu Kathir Yahya ibn al-Mutawakkil al-Basri rahimahullahu ta'ala génn adduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ko Abu Kathir wala Abu Yahya ay xadisam tam ñu ngi ci kutubu sitta an Abdullah ibn Abi Qatada muy euh, doomu Seydina euh, Abu Qatada euh, al-Harith ibn Rabi' al-Ansari as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu ñu koy wax Abu Ibrahim moo de ko wax tamit Abu Yahya moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne laa a'lamuhu xamuma ko illaa lu dul ne an abihi ci baayam la ko jëlee mu sayyidina Abu Qatada radiyallahu anhu euh, loolu moom moo tax euh, al-Kirmaani rahimahullah ne hadiis bi jokkaloowul ngir ne imaam al-Bukhari dafay sikki sàkka ndax ci baayam la ko jëlee wala déet maanaam waaye li nga xamante ne moom la ñu mën a dogu moom mooy ne ci baayam la ko jëlee al Ismaa'ili ci mustaxrajam indi na ko waaye tamit li nga xam ne moom lañu beneen mbir mi mooy ne imaam al Buxaari mu waxee lii tekkiwul ne dafa si ci sàkka ndax ci baayam la ko jëlee wala déet problème bi nekkul foofu mais dafay wax ne donte ci càllale ji leerul waaye ci yeneeni càllale yu bari indi nañ ko di leeral ne ci baayam. la jëlee hadith eh, bi te moom mooy ah, ah, mooy sayyidina Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu ta'ala anhu faris Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, solo nañ ci moom 170 eh, hadith. imam al-Bukhari am na ci fukk ak ñett xadis ci ay xadis sayyidina Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis am ñu ngi ci kutubu sitta an an-nabi jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne laa taqumu bu leen taxaw maanaam moom mooy bu ñuy julli bu leen taxaw hatta meta taraw nii ngeen gis ma wa alaykumus sakina te maa ngi leen di dénk li nga xam ne moom mooy ak dal li nga xamante ne moom la namm ci dal gi nag ah moom mooy eh, maanaam loolu la ci ma maanaam la fait que mu ne boo leen ma gisee ma taxaw maanaam boo leen ma bu leen ma boo leen ma gisee bu leen bu ñuy noddu bu ñu bu ñuy lëkkaamee bu leen taxaw yéen bu leen jóg lu dul ngeen gis ma man ma taxaw loolu gisoon nañ ko ci kitaabul azan bi gis nañ ko ci ñaari xadis ñaari yoon maanaam loolu moo lay wan ne euh, euh, maanaam du ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo sikki sàkk maanaam ngir ne yoon yu bëri indi yoon indi woon na ko euh, ci an Abdullah ibn Abi Qatada an abihi mu jëlee ko ci baayam gisoon nañ ko mu jëlee ci Muslim ibn Ibrahim mu jëlee ci Samad as-Sawa'i ah mu ne Yahya ibn Abi Kathir bind na ko mu jëlee ci. Abdullah ibn Abi Qatada mu jëlee ko ci baayam naka noonu gisoon nañ ci Abu Nu'aym Ah, mu jële ko ci Shaybaan mu jële ko ci Yahya ibn Abi Kathir mu jële ko ci Abdullah ibn Abi Qatada mu jële ko ci baayam kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala bu waxee ci feene laa a'lamu illa an abihi ci riwaaya bi moom mooy ne amul sikki sàkk maanaam comme ni nga xamante ne lool maam li gën a tiw tumuranke nag mooy al-Kirmani rahimahullah ñaare euh, léeg-léeg day sikki sàkk ci mbir yoo xamante ne day wone maanaam ak ñàkka euh, maanaam dafa sax Sahih nag mais dafa desee am bu baax a baax a baax ak xóot akuk euh, seetlu bu baax ak ak ak ak xóotal ci ci ci yu bëri bëri ci ni imam al-Bukhari di doxale rahimahullah lu bëri daf ci am ay ay ay daf am ay problème maanaam surtout bu mbir mi ajoo ci càllale yi lu ci bëri da ci am ay problème léeg lay day sikki sàkke ci mbir yoo xamante ne leer nag ci saxee bi ci boppam wala mu wax loo xamante ne day leer ne ci saxee bi ci boppam amoon na wala boog dana amee ci kanam maanaam loolu moom eh, daf ko defee am wuuteeg nag ñu mel ne ñoom al-Hafiz Ibn Hajar eh, wala ku mel ne al imam al-Ayni wala ñooñu nga xamante ne maanaam ñooñu moom rek ndënk lañ ci mbir mi maanaam ak ñu mel ne al imam Ibn Battal eh, ak rahmatullahi al imam al-Qastallaani rahmatullahi ala al-jami' nañ gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat xadis numéro six wala indiwoon na ko xadis numéro six cent trente-sept ak six cent trente-huit dootu ko indiwaat xadis bi jeex na maanaam moom tamit romb nañ ko euh, imam Muslim dina ko xadis numéro six cent quatre imam Abu Dawud dina ko xadis numéro cinq cent trente-neuf euh, imam at-Tirmidhi dina ko xadis numéro cinq cent quatre-vingt-douze imam an-Nasa'i dina xadis numéro six cent quatre-vingt-sept ak sept cent quatre